alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataay bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci wufuud yi muy délégation yi doon ñëw ci sallallahu alayhi ah, ñu ne woon nag ci fin bi lañ ne waaw yi nga xam ne ci ñu ci tànn ci lañu ne euh, comme ni ñu ko digga woon tey insha allah ñu war a gis sariya bu bees muy sariya bu bees muy waa Kinda ci jotaay bi weesu bi ñuy jeexal ñu ngi doon wax ne tey moo war doon suñu dernier jotaay ci wufuudul ins à condition wa ñaar yiñ limoon mooy bu wafdu Kinda Kinda ak seen kilifa di al Ash'ath ibn radiyallahu taala anhu wa ardaa beneen bi ñu nga xam ne moom lañu waroon a gis mooy wafdu daariyin muy waa kër tamim addaari radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoom lañu waroon a gis ñaar yooyu lañ tuddoon après sax ñu ne ah, ah, ah, tension bu bu dee gisaatuñ leneen waaye am na beneen boo xam ne <laughs> eh, tamit dinañ ko gis finalement nag beneen ak beneen yeneen ñaar yoo xamante ne nii tamit gis naa ne ñu gis ko moo gën benn bi muy dëgmaluk mbokk Jarir ibn Abdillah al-Bajaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaa ak xew-xewam ak nettaleem beneen bi ci tegu mooy taariq ibn abdillah ak ay ñoñam yii daal mooy ñaar yiñ ci yokk bi ñu ciy mujje nag mooy Tamim ad-Dari parce que Seydina Tamim ad-Dari ak mbokkam yi ñoom seen bosu gën a gudd te dañuy indi ay masala yoo xamante ne nii masala yu ama am solo la ndax Tamim Seydina Tamim ad-Dari ku dégg turam rekk am na lu mu gën a siiwee waaw moom mooy ki nettali mbirum dajjaal nettali ko aleyhi salaatu salaam fekk aleyhi salaatu wassalaam doon ko nettali saxaaba yi lu yàgg moom nag mu ñëw fa te dafay dóora ñëw kat ab étranger la àndakub akub ñëw mooy saxaaba bi nga xam ne moo mës a teg bëtam dajjaal nga ne ma hë ma ne la waaw gis na dajjaal de dajjaal men ma ne la waaw ki ngay dégg dajjaal gis na ko te dinañu wax kat mooy dajjaal te kat <laughs> li ci yéeme mooy nettali bi du moom moo taxaw di nettali de yonent bi alayhi salaatu salaam la ko nettali yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ko ci kaw min bar bi ne haddathani Tamim ad-Dari muy le seul saxaaba bu yonent bi alayhi salaatu salaam ne haddathani ci moom xam nga càllale yépp xadiis yépp mooy xaddatanaa diw wala axbarana wala yooyu di wax daal ak nu ñu ko mën da waxe càllale yi dem seen yi dem ba ci yonent mi aleyhi salaatu wasalaam mu daal di fay yem mu ne moom mu wax walla mu ne suñu boroom nee na waaye xadiis boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu wasalaam dañ daan xaddatanaa diw xaddatanaa diw an diw an rasulillahi qaala xaddatani benn la mooy Seydina Tamim waaw moom nettaleem kon moo gën a gudd parce que day dugg ci masa masalatu dajjaal muy masalatu almasiixu dajjaal caaxaankat yi di ko woowee l'antéchrist muy les chrétiens waman walahum chrétiens yeeg ñooñu di ko woowee l'antéchrist muy dajjaal te bu boobaa nag bu ñu fa àggee di nga gis waxu caaxaan yi ñenn ñuy wax que interprétation yi bëgg naan mbir mi daa laaj dégg-dégg dajjaal c'est que ab système laaj dajjaal mooy télévision ak yooyu yépp nga xam ne nit lañ ñoo xam ne dañuy fowe ñoom seen xel yi laata ñuy fowe xelu ñin ñi leen di déglu ginnaaw bi nga xamante ne nii axaadiis yi leer na tukkee ci xayrul bashari aleyhi salaatu wassalaam mu wax lu leer ba wax li muy nirool ay nit nit tamim Seydina tamim ad-Dari gis ko muy nit yow nga ñëw naan télévision wala système la pour lan lan moo tax loolu lépp ñu koy wax pour rek utal lay waxi caaxaan yi nga xam ne moom lañuy ñuy wax waaw waxi caaxaan yi ñuy wax ak li nga xam ne da gis kuréel yoo xamante ne ni seen fondement ngëm yépp ci lool lañ ko teg ci histoire yoo xam ne yu ñuy nettali loo xam ne dara amu ci moo tax ñu koy consolider ak ay fekk xadiis yoo xam ne mënuñu koo weddi <laughs> al xadiisu xadiisu tamim seydina tamim inda ah, muslim ibn al al-Qushayriyu an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi mu ngi ci saxiixu al imaamu Muslim waaw mooy gaa yi xam nañ ne na mënuñ ci dara léegi ni ñuy def interprétation wu caaxaan waaw nit ku ñu gis mu leer nañ waa ji di nit Seydina Jarir gis ko yonent ma saa saa wax ba koy niroleeg nit ñoo nit koo xam ne waa Medina saxaaba yi xam nañ ko. mu naan moom lay niroom nan ngeen di gise télé bu niroog nit système bu niroog nit fan ngeen ko gisee loolu lépp waxi caaxaan la yoo xamante ne ni moom ngay dégg rawatina suñum réew ci yenn kuréel yi nga xam ne dañuy woote waxi caaxaan di wax yoo xamante ne nii ñoom maîtriser wuñu ko te xamuñu ko moo tax sujet boobu dafa jën a gudd muy masiixu dajjaal waaw ak nettaleb dajjaal kan mooy dajjaal ak lan mooy mbiri dajjaal waaw ah, insha allahu taala loolu dinañu ko gis ci net moo taxoon ma ne loolu il fallait mu ñëw parce que bu ñu tëboon wafdu Tamim ad-Dari ak gaay bi mooy loolu amaana duñu ko gis te ci wufuut yi la ñëw jamonoy wufuut yi moom Seydina Tamim ad-Dari kon ñu boole ko ci du bokk ci ñiy sote waaw ah. kon ki ñuy njëkke insha allahu taala entre wafdu Taariq ibn Abdillah Taariq ibn Abdillah al Ash'as waa Kinda ak bu Seydina Jarir ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Abdillah albajaliyu albajaliyu euh, foog naa li gën nag mooy ñu commencé ci li nga xam ne moom lañ njëkkoon a wax mooy wafdu Kinda wafdu Kinda waa Kinda ak seen kilifa gi di al ash'ath ibnu qays al ash'athu ibnu qays am na yeneen nag yu am solo ndax wafa wufuud yi yépp am solo quoi moo tax mais manu la ñàkk manu ñàkk dafa bari manu la ñàkk tënk bi kon seydina al ash'ath ibnu qays kon al imaamu ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi aley bi muy tudd wufuud yi dafa tudd wafd bi muy délégation bi muy waa Kinda boo demee ci siiratu ibnu Hisham mu ngi ko intitulé quduumu mu ngi ko mooy bi mu ko tudde quduumu al ash'ath ibn qays fi wafdi kenda du fi wafdi canada de <laughs> e déggoon al al éthiopi xafidahu llah al cheikh al éthiopi Euh, Makka la nekk fa lay jàngale cheikh bu boroom téere yu am solo yi sharh saxiix al imaamu Nasaa'i après saxiix imaam Muslim mu ngi ne woon mu ngi dégg naa ñu ne liir naa ci réseau yi ñu ne mu ngi doon shara yàgg na sunanu Tirmidi demoon tamit saxiix imaamul Buxaari bu mu def ujóog yooyu bi muy defaale saxiixu al imaamu abul xusayni muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an-naysaabuuriyu ak abu abdirahmaan an-nasaa'iyu boobu jeexoon na déggu ko benn bés mu naan ci ruwaat yi alkindi ñu ne xaw ma daama si dégg benn kii taalibe mu naan alkanadi ma ko ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma min Canada waayoon nag da koo kii woon xam na da koo jële kaw quoi nee na taali gis ni <laughs> alkindi mu ne alkana <laughs> al alkanadi kanadi kanadi min Canada hada <laughs> naan lay wax lan kanadi Canada Canada dañ la xew kindi mooy qabilatu kinda qabilatu kinda voilà mu ne kon al imaam al imaam al al al al ibni hisham mu ne baabu kon bundu wafdu kinda délégation wu waa kinda ki jiite woon nag mu ne qudumul Ash'ath qudumul Ash'ath ji dëgmaluk al Ash'ath ibn Qays fii wafdi Kinda ci délégation waa Kinda al Ash'ath moo jiite woon moo doon al Ash'ath ibn Qays ibn Ma'di Karib ibn Muawiya ibn jabala ibn adi ibn rabia ibn muawiya al akramin ibn al xaaris ibn muawiya ibn thawr ibn murti ibn kinda voilà moo doon al ash'as di doomu qays qays di doomi maadi karib haa maadi karib di doomi muawiya Muawiya di doomi jabala jabala di doomi Adi Adi boobu mooy doomu Rabi'a Rabi'a ibn Muawiya doomu Muawiya al-Akramin ibn al-Harith ibn Muawiya ibn Thawr ibn Murti' Murti' boobu di doomu Kinda voilà mooy ki ñuy dàkkantele mbir mi voilà léegi al Ash'as mii nag am na nañu ne Mahdi Karib la tuddoon ah ne Ash'as bi c'est que c'est que boppam bi moo doon poussière saa su ne daanaka mel ni du lu mu doon toppatoo waaw lu ñu naan bopp buy xaw a cuqaaral poussière rubba ash'asa aghbara ah zi timrayni baaliyayn madfu'un bil bil abwaabi law aqsama ala allahi la barra ah ak rubba ash'atha aghbara ah wa dhakara ar-rajula bokk wa dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yatulu yutilu as-safara yamuddu yadayhi yaa rab yaa rab yaa rab wa mat'amuhu xaram wa malbasuhu xaram wa mat'amuhu xaram wa mashrabuhu xaram wa ghudiya bil xaram fa anna yustajaabu li daalik hmm? mooy ku poussière moom nga bopp bi noonu la doon mel nee nañ looloo tax mu mujj daal ñu naan ko al Ash'as ndax moom Ash'as ar-ra's la newoon mooy bopp bi dafa poussière woon waaw daanaka noonu la ko doon ba ca la tur ba ñu ne lool la mais sinon loolu wax la ne maadi kari la tuddoon ah moom nii nag di seydina al ash'ath ibn qays ay mbiram mu ngi feeñe ci délégation yi bi ñuy ñëw ci jamono yonent mi aleyhi salaatu wassalaam al imaam ibnul kalbi daldi nay tudd délégation bi waaye ku mel ni al imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullaahi aleyhi daal na koy tudd na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Hanbal ak imaam at-Tabarani ci yoonu Mujaalid la jaar ci riwaaya imaam Ahmad bi ak riwaaya imaam at-Tabarani wa Mujaalidun da'if lool moo tax al imaam al-Haythami bi ko tuddee malgré que imaam al-Hakim tudd na ko solo na ko daal di koy wéral imaam az-Zahabi ànd ceeg moom. ci beneen yoon waaye ah, mujaalid moomu moo tax ku mel ni imaam al-Haythami ne da'if la kantaa riwaaya mooy xasanat bi wérul kantaa riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi moom da ko bi duuni sanadin al al imaamu Ibn Sa'd indi na ko ci at-Tabaqaat na ko noon al imaamu Ibn Abdurrazaaq as-San'aaniyu boroom Musannaf ci yoonu imaam az-Zuhri muy mursal boo xam ne ci moom la yem ah al Maaja daal dina koy solo ci kitaabul xuduud al imaamul Buxaari indi na ko ci taariixu saxiir ak at-taariixul kabiir ah. voilà euh, bu ñëwee ci riwaaya imaam euh, riwaaya yi nag ñu la tuddal nag wér na wuuteek yi ñu la waxoon ne mujaalide ci ne yiñ la mujjee tuddal nii yu imaamul Buxaari ci at-taarixul saxiir ak at-taarixul kabiir yooyu noonu wér nañu na ko noonu riwaaya alimaamu ibnu maaja alqazwiiniyu raxmatullaahi aley kon nag bu ñëwee ci riwaaya imaam ah, ibnu isxaaq imaam ibnu isxaaq mu ne qaala ibnu isxaaq mu ne al imaam ibnu isxaaq nee na wa qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al ash'ath ibn qays fi wafdi kinda eh, imaam nisaaq lan laa wax bilaa sanad non moom ci imaam az-zuhri la ko jële waaye da ngay gis ne mursal la ci imaam az-zuhri la yem wér na ba ci imaam az-zuhri ndax imaam isxaaqa dane fa xaddatani fa xaddatani az-zuhri ibn shihab annahu qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thamaaniina raakiban min kinda fa daxalu ala rasulillahi masjida sallallahu alayhi wa sallam waaw al imaam ibn isxaaq kon mu ne wa qadima ala rasulillah nee na mu dëgmal ñëw ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam al ash'ath ibn qays al ash'as ibnu qays daal di ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu wafdi Kinda ci délégation ànd ak muy ci biir délégation waa Kinda ndax huwa min anfusihim huwa min ahli Kinda léegi mu ne fa xaddatani Zuhri imaam az-Zuhri de moo ma nettali man al imaam ibnu Isxaaq annahu kene moom al al al Ash'ath ibn Qays radiyallahu anhu qadima ala rasulillahi sallallahu wa sallam fi thamaaniina raakiban min Kinda dafa dëgmal ñëw ci Yonent mi alayhi salaam ànd ak quatre-vingts warkat yoo xam ne ñoom ñépp ci waa Kinda lañ bokk ñu dugg ci Yonent bi alayhi salaam ci jàkkaam ji fekk na qad rajjalu jumamahum wa alayhim jubabul xibara qad kaffafuuha bil xariir falammaa daxalu ala rasuulillaahi qaala lahum alastum tuslimuun alam tuslimuun qaaluu balaa qaala famaa baalu haadhal xariiri fi a'naaqikum qaaluu fashaqquuhu minhaa fa alqawhu summa qaala lahu al-Ash'ath ibn Qays ilaa aaxiril hadiis nee na bi ñu duggee fekk ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci jàkkaam ji moo tax gis nga. jàkka ji gisoon nañu roli jàkka waaw délégation yo daanaka joom ñaar ci jàkka ji presque lañ leen di accueillir la insuhum wa kaafiruhum ndax gisoon nañu nasaara najraan yi dugg nañ ci yonent balay saa ci jàkka ji lañ newoon loolu souligné wuñ ko ne loolu yàgg nañ koo souligné que te souligné nañ ko jamono ñoo ñuy wax mbiru Sumaama ibnu Ufaal bi ñuy wax wafdu bani waa Yamaama ak musaylimatul kaddaabi waxoon nañ que duggu euh, que yéeféer sobeek yéeféer maanawi la intiqaadi la waaye du palpable du loo xamante ne nii maadiya la mooy sobeek ak yéeféer nekkul loo xam ne sobeek jëmm la mais sobeek pas-pas la ak sobeek biir ndax sinon kon yonent ma lay saar saam du leen bàyyi ñoom ñu nekk yéeféer na fa kii mooy prêtre prêtre najraan yi chrétien najraan yi ñëw dugg ci jàkka ji wala bu ñu fi duggee ba dem dina raxas leen foofu parce que dañ koo sobeel waaw loolu lépp waxu ko gaay bi ñëwee ñu dugg ci yonent bi alayhi salaatu salaam quatre-vingts ra way gawar ci waa Kinda ñu dugg neegi nag ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk defar nañ seen karaw yi defar ko bu baax kon al ash'ath xam naa tey moom bon comme que tur ba daa yàgg xam naa noonu la meloon avant ci kaw wax ji ne euh, Mahdi Karib la tuddoon que ne dañ koo tudde Ash'ath parce que bopp bi da doon cuqaaral di poussière mais tey moom gaa yi dañu defar peñe seen bopp yi defar ko wataka xalu ñu daldi tusngalu mooy dañoo waajal seen bopp alayhim jubabul xiibaara ñu ngi soloon nag ay yére yoo xamante ne nii ci yére yu burdu yooyu di jóge yaman qad kaffafuha bil xariir waaw hein nga gis mooy manche yi manche yi fi jeexitalu mbubb yére yi ak cat yi hein ñu daal di fay def kii euh, mooy côté yére yi mooy yére yi yére yi ci boppam du du soie mais li wër yére yi ci cat yi lépp soie la mooy xat kaffafuha bil harir falamma daxalu mooy sol nañ yére yu rafet mais nag l'islam xoolul lu rafet rek est ce que li ngay sol dagan na waaw kay <laughs> voilà xam nga gaa yi ñoom wuute nañu ak ñenn ñi nga xam dañ doon ñëw seen poussière mais ñooñu xër yàkkamti gis yonent bi alayhi salaatu wa taxoon comme ni. Eh, al al Ashaj Abdul Qays defoon ba gaa yi ñëwee jàkkamti dem moom mu jël taawam changer ay yéeram defaru ba rafet ñëw ba yonent mi aleyhi salaatu salaam tagg ko ci ñaari jikkoom yooyu nga xam ne buur yàlla da koo sopp ak ndawam bi alxilm wal anaa ah radiyallahu taala an al Abdul Qays léegi nag gaa yi waajal nañu mais sauf que li ñu sol moom est-ce que yonent bi aleyhi salaatu salaam li ñu la doon wax jotaay bi weesu du mujaamalaaj du ragal gannaaw nit bu gisee nit nekk lu dul def lu dul noonu lu borom bi bañ day mer ndax kaana yuhibbu lillah wa yaghdabu lillah da doon sopp moom aleyhi salaatu ngir yàlla waaye da doon mer ngir yàlla gaa yi nag bi ñëwee sol seen yére yooyu nga xam ne li wër cat yépp suwaa la mu ne fa lamma daxalu ala rasulillahi bi ñu duggee yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàkka ci qaala lahum mu ne leen mais alam tuslimu mooy yéen yéen ñii mu ne leen yéen ñii xanaa du ngeen jullit xanaa wommatoogu ngeen wommatoogu ngeen xanaa jébbalugoo jébbaloogu ngeen mooy xanaa nekk ngeen ay jullit jébbalu ngeen seen bopp ci borom bi xanaa nekk ay jullit du ngeen di jullit qaalu balaa ñu ko ah kay ay jullit lañ de biñ ne ko ay julli lañ nag qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen fama baalu hadha al xariiri fii a'naaqikum mais ba ngeen nekkee ay jullit ana lan mooy lan mooy ndayu ana lan moo waral ah ma gis soit bi nekk ci seen doq yi mooy mais soie bi ngeen sol nag bu dee jullit ngeen ah gaa yi comprendre ne ah mooy kon li ñu sol dafa xaram fa shaquuhu minha fa alqaw ñu daal di koy xotti ca yére yi mooy côté yi am soie yëpp ñu tereete ko teet xotti ko teggi mooy bu doon luñ ci boroode la ci wet yi ñu daal di jàpp fi nga xam ne fa la commencé ñu dagg ko wër yëpp dagg ko comme ku ci cat yi la ne woon ñu dagg lépp waaw fa alqawhu ñu sànni ko ci saa si tey ah gis nga de application directe newuñ fi ñaan waa waaw kon comprendre nañ buñ demee buñ delloo dinañu ko bàyyi déedéet déedéet ida amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum waaw wa ida nahaytukum an amrin fantahu waaw bu ma leen digalee mbir def leen ci li ngeen man waaw waaye bu ma leen teree ca saase na ngeen ba moo tax tere mu ëpp doole tere moom ah, waxoon nañ la amul pareegu ma je ne suis pas prêt tout ça c'est des wax yi jaaxaan kon nag gaa yi loolu la ca saa sañu xotti ko waaw summa qaala lahu al Ash'ath ibn Qays ginnaaw gi sayyidna al Ash'ath ibn Qays mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu banu aakilil muraar waaw muy présenter seen bopp ne ko yow ndaw yàlla ñun ñii ñooy doomu ñi nga xamante ne nii ñooy lekkkatu garab yu weex yoo yële waaw nga xamante ne gëléem sax bu ko lekkee ci gàncax yu ci àll bi bu ko lekkee da ngay gis tuñ yi commencé jóg funki tellement dafa weex garab googu waaw day mën na ci dagg day dagg tuñ yi tellement weex gu garab googu weex ñoom nag dañ ko doon bàkkoo ndax ay guerrier lañu euh, te a aakilul muraar dina ci ñëw dina ko expliquer al imaam ibnu hisham rahmatullah alayhi expliquer na fu bari ne li tax ginnaaw bi mu nettalee mbiru imaam al ibnu bi mu ne wa aakilul muraari wa aakilul muraari al xaaris ibnu amr ibnu hujr ibnu muawiya ah ibn al ibn Mu'aawiya ibn Thawr ibn Murta' ibn Mu'aawiya ibn Kindi ibn Kinda ah? mu ne kooku nag aakilul muraar lekkatu gàncax yu wex yoo yële kiñ ko doon wax moo doon al-Haaris ibn Amr li tax ñu ko doon wax bokkoon ci waa Kinda ah ñu ne dafa parce que euh, dafa masoon na dafa masoon jël revanche ci euh, euh, kii bu leen daloon bu ñu leen defoon mu ne li anna amran ibn al-Hubula al-Ghassani aghara alayhim mu ne parce que Amr ibn al-Hubula Hubwala dafa songoon ci waa Kinda fekk alxaaris mii daldi woon absenté waa ji jël ci songu leen nag gannaawam songu waa kenn da jël ci ñoom alal ju bari ba pare jàpp ci ay prisonniers te bokk na ñi ñu jàppoon ah muy soxnaay Amr ibn al-Haris no al aki al-Haris mii léegi nag euh, mu ne bi muy dem ndaw soosu ne Amr Amr mooy kan mooy ki ko jàpp prisonnier ñëw song waa dëkk bi dem mu ne ko mu ngi mel ni maa ngi gis waajoo xam ne góor goo xam ne de ku tar la ku ñuul la tar mel ni tuñam yi tuñu gëléem la yi nga xam ne dañuy lekk yu weex yi waaw mu ngi mel ni maa ngi gis kooku mu jàpp la yow amru mi nga mi ñu yow yaa ñu jàpp prisonnier maa ngi gis mel ni nit ku mel noonu jàpp sa baat bi yow waaw mooy alxaaris la ko doon wax mooy lim ne mel ni tuñam yi mel ni euh, kiiwu gëléem tuñu gëléem yooyu nga xam dañu lekk ci gàncax googu ba seen tuñu dagg mu ne looloo tax ñu tuddee ko loolu loolu la al imaam ibn Hisham wax parmi temps bendi na leneen lu lu ne looloo tax hein mooy le fait que guerrier gi mu doonoon moo tax ñu ko doon wax lool waaw saa yi moom lekkkatu moom moom lekkkatu kaani la moom yoonam mooy yëy kaani yu metti yi moom lekk leen moom faalewu leen waaw léegi nag ñoom nag looloo taxoon nag ñu ñëw na ko nag ah ñu ne yonent ba moo tax mu mujj ñoom waa kenn dañu naan leen oh, yéen ñoom ñuy woote woo te ñu leen di woowe doomi ñi nga xam ne ñooy aakilul muraar pour wane seenug jàmbaar ak seenug guerrier ñu ñëw ne yonent al ashas ne yonent ba alay saasaam ñun nag ñooy ñun ñun ñooy doomi kookale ñu ne ko wa antam nu aakilul muraar te yow it yonent ba alay saasaam sa baay yow say maam it noonu lañ meloon mooy yow mii fi nga bokk it mooy ñoo bokk maam aakilul moraar mooy sa maam comme ni mooy suñu maam comme ni mu nekkee suñu maam xaala bi mu waxee lool fa tabassama rasulullah yonent mi alei satu salaam daal di muñ wa qaala naasibu bi hadha nasabi al abbas ibn abdil muttalibi wa rabi'ata ibn al harith <laughs> yonent mi alei satu salaam muñ leen non yéen aakilul muraar moom doomi aakilul miraar dem leen ngeen gis ki eh, al abbas sama baytix al abbas ibn abdul muttalib moom dee leen ko wax ne moom mooy moom mais pas man <laughs> moom ak rabia ibn al xaaris ibn abdul muttalib rabia men <laughs> di doomi alxaaris alxaaris doomi abdul muttalib ñoom ñaar xam nga ñoom ñi ñoo yónnee woon seen doom ya ne yonent bi alayhi salaam oh, dem leen mu boole leen ci zakat yi mu ngi yi muy yónnee ñi muy yónnee mu boole leen ci ngeen am ci dara ñu ñëw yonent bi alei saatu salaam ne innahu la yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad joxe leen alal feneen boole leen ak benn kii mu jox leen alal ci leneen waaw bañ ñëwee naan nañ ko boole nañ leen boole ñu ci ñuy liggéey ci zakat mu ne a déedéet déedéet ndax loolu daganu mat daganul sama waa kër te Seydina Ali waxoon na leen ko avant gaay na ko yow nag ñoo soxore mu ne dem mu tëdd leen <laughs> waaw Rabi'a moomu nag ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam muuñ ne waa ne al-Ash'ath non man yéen doomi akalil morar dem leen ngeen gis al-Abbas ak Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib nga ngeen wax leen ne ñoom lool mooy seen cosaan mais pas mais nga ne mais loolu nan la mën a nekk yonent bi alayhi salaatu salaam kii di frère u baayam Rabi'a moom al-Harith magu baayam a ko jur ah léegi ñoom nan la ñuy bokkee ci askan woo xam ne moom bokku ci ñu ne la déglul lu tax wa kaana taajiray parce que ñaar ñi mooy al Abbas loolu xam nañ ko ibn Abdul Muttalib commerçant la woon nañ Ka'b ibn Malik nee na man xamoon naa ko parce que da doon commerçant la woon da doon ñëw Medina ak Rabi'a ñoom ñaar ñépp ibn al Harith ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil jami' ñoom dañu ne woon ay commerçant yu mag waaw léegi nag ila jaa fi arabi bu ñu soree ba dem ci biir arab yi mooy ci seen commerce yi ba sori fasu ilaa ñu laaj leen mooy bu ñu demee foo xam ne daanaka yi kenn xamu leen fa nag ñu ne leen mim man antuma yéen fan ngeen bokk ñoom lan lañ doon wax al abbas ibn abdul muttalib ak doomu baay doomu mbokkam bii daal rabi'a ibn al harith ibn abdul muttalib dañ doon wax naan nahnu banu aakilil muraar ñun ñii ñooy doomi lekkkatu gàncax yu weex yi yaani yantasibaani ilaa kindali ya izza fi tilkal bilaad li in li ann kindata kaanu mulukan fa taqadat kindatu anna qurayshan minhum li qawli abbaas wa rabi'a nahnu banu aakilil muraar ñoom bu ñu buñ masoona ci commerce bi bu ñu demoon di wër di wër ba dem ci goxi arab yoo xam ne kenn leen xamuleen bu ñu leen ne mais yéen ñaar ñii moom présenté leen seen bopp fu ngeen bokk ñu ne ñun ñooy doomu akilul murur léegi nag ñoom loolu dañ ko doon wax pour lan pour wan ne ñoom ci waa Kinda lañ bokk parce que arab yi dañoo xamoon waa Kinda te tamit dafa amoon non seulement guerrier ak guerrier dafa newoon ci ñoom mais ak nguur aku mbuur waaw ah, ak nguur dafa amoon léegi nag ñoom ngir bon yëkkati seen code dañ doon wax kaay ca commerce bañ doon commerce ca jaahiliya ne ah waay ñun daal sa waay ci waa banu akilul muraar lañ bokk léegi nag waa Kinda damañ déggee comme que Abbas day wax loolu gars yi jàpp ne ñoom it loolu la waa Kinda jàpp ne kon Quraysh kon Quraysh sûrement ak ñun waa Kinda ñoo bokk maam <laughs> waaw loolu nag moo tax biñ accès al ashant ne hein yonent bi alayhi salaatu wa salaam nahnu banu aakilul muraar wa anta bnu aakilil muraar ñoo bokk maam di alxaaris ibn amr ibn hujr ibn amr ibn muawiya ibn alxaaris ibn muawiya ibn thawr ibn murti ibn muawiya ibn kinda ah léegi bi ñu waxee loolu nag kon wax na leen ne noo dem Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib boo ngeen demee ci ñoom ngeen ne le doomu akilul muraar waaye man duma doomu akilul muraar de déedéet tumma qaala nahnu banu Nadr ibn Kinaana laa naqfu ummana wala nantafi mi alei saatu salaam nag xamal nel ñi ala ra'si al-Ash'ath ibn Qays radiyallahu anil jamii ne leen ne nag laa déet nahnu banu Nadr ibn Kinaana man duma banu bokk duma ibnu akilul muraar de ñun bokkuñu maam maa yéen bokkuñu maam dama bëgg wax ne ñun waa Quraysh ak yéen bokkuñu maam ñun ñii waa Quraysh ñooy banu Nadr ibn Kinaana ñun ñun ñooy doomu Nadr Nadr boobu di doomu Kinaana laa naqfu ummanaa waaw mooy suñu yaay du ñoom ñoo ñuy transmettre suñu nasab voilà parce que yonent bi alayhi salaam dañuy wax ne amoon na maam du jigéen joo xam ne ci waa Kinda la bokkoon loolu dëgg la mais ñoom bi ñuy wax ñoom dañu foogoon ne yeneen bi alayhi salaam waa Quraysh dañu am ci seen bàyyi ñoo xam ne ñoom waa kin dañoo bokk maam yeneen bi alayhi salaam nag xamal leen ne déedéet ñun ñooy waa Banu Nadr ibnu Kinaana la naqfuman mooy du suñu yaay. moom la ñuy topp ci wàllu askan waaw wala nantafi min abina te duñu déshérité suñu bàyyi ne ñun daal suñu santu bàyyi yeeg suñu askanu bàyyi nekkatuñ bokkatuñu fa waaw <laughs> waaw eh, eh. loolu am nga bàkkaar bu réy la ne man kii man daal bokkatuma fii saa yi eh, loolu bàkkaar bu réy la laanatullahi ala kooku day am kii rëbb yàlla de fa qaala lahum al ash'ath léegi nag bi bi yonent ma lay saab saab waxee lii nag ñoom léegi al ash'ath xam ne kon deke waa Kinda ak waa Quraysh deke bokkuñ maam kon ñoom Seydina al Abbaas dañ doon wax lee pour de raisons commerciales fa qaala lahum al ash'ath al ash'ath nag ne leen ibnu Qays wallahi yaa ma'shara Kinda ne maa ngi waat ci yàlla yéen mbooloom Kinda la asma'u rajulan yaqulu rajulan yaquluha illa darabtuhu thamanin ne nag à partir de jour d'aujourd'hui dégg ngeen li yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi nii wax na lu leer kon ñun ndekete ñoo moom bokkatuñu bokkuñu maamaa ñun ñoo ko foogoon léegi nag déglu leen ku ma déggati à partir d'aujourd'hui mu naan yonent bi alayhi salaam doomu aakulul muraar la dinaa ko dóor quatre-vingts coups dinaa ko teg dinaa ko dóor quatre-vingts coups naa ko teg waaw loolu bi boo mu xam ko <laughs> <laughs> waaw ah. voilà moo tax ci riwaay imaam ahmad bi mu ne fa wallahi la asma'u ahadan nafa bee sax boo ko gën a leeral mooy tekki na loolu mais tekki na lan képp ku ma déggati ne eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam de bokkul ci waa Nadr Kinaana waaye ci ñun waa Kinda la bokk ma déggati mu wax loolu dinaa ko dóor yar te koy gën a wane mooy riwaaya al imaamu ahmad ibn Hanbal mu ne haddathana Bahzun wa Affaan qaala haddasanaa Hammaad ibnu Salama qaala haddasanaa Aqiil ibnu Talha qaala Affaan fii hadiisihi anba'anaa Aqiil ibnu Talha as-Sulamiyyu an Muslim ibnu Haysam an al-Ash'ath ibnu Qays annahu qaala okay al-imaamu Ahmad mu ne haddasanaa nettali nañu Bahz wa Affaan mu ne Bahz moo ñu nettali ak Affaan qaala ñoom ñaar ñu ne xaddatana xamadu bnu salama xamadu bnu salama ah qaala mu ne xaddatani nettali nañu aqilu bnu talxa aqilu bnu talxa qaala mu ne afaan afaan nag nee na fi xadiis yi mooy càllaleb a afaan nag la jël mu ne moom foofu la ma dane an baana aqil ibnu talxa sulamiyu moo ne nettali nañu xabaare nañu aqil ibnu talxa sulamiyu an muslim ibnu haysam mu jële ci muslim ibnu haysam an al-Ash'asi ay ibn qays mu ay ibn al-Ash'ath ibn qays radiyallahu anhu foofu mu ne di yonente mi alei saatu salaam ne banu Nadr ibn Kinaana la naqfu ummana wala nantafi min abina ñun ñooy waa banu Nadr ibn Kinaana bokkuñ ci ñële de ngeen ki nga foogoon yéen waa na waa fa wallahi la asma'u ahadan nafa Qurayshan min an-Nadr ibn Kinaana illa jalattuhu al-hadda waaw mu ne maa ngi wat ci yàlla man la chaf dootuma dégg kenn mu naan waa Quraysh bokkul ci waa Nadr ibn Kinaana kon loolu day war na ñoom waa Kinda lu ñu jàppoon la parce que ñoom dañu foogoon ne ñoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk maam ak waa Quraysh ndekete yoo déedéet Nadr ibn Kinaana mëne moom mooy maamu waa Quraysh de mu ne nag ku ma déggati mu weddi loolee dinaa ko dóor ay yar yar yar yi nga xam ne mooy pen yi waaw moom mii nag euh, al Ash'ath ibn Qays kon nool mooy délégation waa waa Kinda Seydina al nag euh, radiyallahu anhu euh, moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam nga délégation ñoom jamono ji ñëw mooy ay l'an neuf jàpp l'an dix ay l'an dix neuf dix euh, bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina parce que xam nga moom doon na nettali naan aaya am na aaya boo xam ne man ci man mii la doon nettali man mii la doon wax waaw waaw man mii la aaya boo boole doon wax man mii di al-Ash'ath ibn Qays fekk dafa amoon problème hein ak benn waay léegi ah al Ash'as ne fekk affaire suuf la woon benn yahuud la woon sax yeneen ci ma lay saar salaam ne eh, bon léegi mu leen di àtte comme que al bayyinu moom al al al al al al bayyinu moom alal mudda'i wal yaminu ala man ankar waa ji nga xam ne moo fi ñëw ne diw la diw mii moo jël sama mbir moo war a indi preuve léegi al yam waa ji nga xam ne nag moom lañ ne yow yaa def moom kenn du ko ne yow indil preuve da moom moom day day waat rek est-ce que moo def wala déet bu waatee ah kee indiwul preuve dañ koy ba mu dem ah. waaw. al a ibn Qays am problème ak benn yahud waaw léegi ci wàllu suuf euh, mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais nag amul preuve quoi yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaj ji waat kon waatal comme que amoo preuve mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waa ragalul yàlla de waaye yow mais yonent ma lay saar saam kii dafa ragal yàlla kii day waata ah, boo koy wax muy waat <laughs> yonent ma lay saar saam ne ko ah man manaluma ko lu dul lool ah manuma def leneen waat kese laa ko mën a def laa ko mën a la mooy waat rek laa ko mën a laaj <laughs> waa ji dëgëru fit waaj suñu borom wàcce ci aayatu ci suuratu Al Imran aaya 77 bi inna alladina yashtaruuna bi ahdillahi wa aymaanihim samanan qalila ulaika la xalaaqa lahum fi laaxirati wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhim yawma alqiyaama wala yuzakkiihim walahum azaabun aliim ah suñu boroom ne inna alladina ñi nga xamante ne nii yashtaruuna bi ahdillahi wa aymaanihim samanan qalila dañuy jënde hein pattu yàlla yi mooy ñoom amul lu ñu benn dayo joxuñ benn gëdd buur yàlla ak li nga xamante mooy wat buur yàlla ne maa ngi wat billaahi wallaahi tallaahi lii maa ko moom fekk moomuñu ko de mais loolu seen yoon newu ci ñoom dañ koy jënde loolu ah ak seen ngiñ yi samanan qalilan poñet njëg gu mooy lan ciy am wallahi loolu jaru ko al yaminul loo xam ne da lay ndax biir safar ah muy suñu borom ne ulaika gis nga gaayoo yële laa xalaaqa lahum fil axira gaa yi def yooyu pare ñenee waat ci àqu nit waat ni ñoo ko moom wala waat ne defuñu ne dañuy prendre témoin borom bi subhaanahu wa taala que ne defuñu alors que dañuy kàcc suñu boroom ne ngir rek am avantage boo xam ne la bañ mu rëcc walla ngir tëdd ci alalu jàmbur comme waa yii bëgg a jël jàmbur mu waat. suñu boroom ne gis nga gaa yooyu laa xalaaqa lahum fil aaxira amuñu benn cër amuñu benn benn benn benn cër alaaxira wala yukallimuhumullah te buur yàlla du wax ak ñoom wala yanzuru ilayhim mais da leen dul xool mooy du leen xool xoolu gi yërmande bés boobu waliyasu billah yawmal qiyaama bés bi wala yuzakkihim te du leen seetal ci seen tilim tilim yeeg seen taq-taq yeeg seen bàkkaar yi walahum te ñeel na gaayoo yéle adabun alim mbugal mu tar loolu moo tax ngiñ ci yàlla di prendre témoin borom bi subhaanahu wa ci loo xam ne leer na ne le kadib la du dëgg ayi <laughs> eh, loolu mooy alyaminul xamuus bi naq borom biir safara waaw ci muubiqaat yi la bokk yi nga xam ne moom day naq boroom biir safara seydna al ash'as ibn qays <laughs> ah yonent mi aleyhi salaatu nag ne ba pare mu ne waaji mooy bi ko waaye eh, eh, ndax bi bi ko yonent mi aleyhi salaatu ne ana sa preuve mu ne ko aw ma de mu ne kon waa ji na wat mu ne ko day wat mu ne ko manuma dara <laughs> man lii rek laa ko mën a laaj aaya bi wàcc yonent ma lay saar saam ne man xalafa ala yaminin faajira li yaqtatia biha maalan laqiya allah wa huwa alayhi ghadban waaw <laughs> waaw suñu yonent ma lay saar saam ne képp ku wat ci kaw ngiñ goo xam ne ngi ñu kàccoor la mooy xam nga ne li ngay wat am nga constaté leer na leen du dëgg mais nga ne tam naa wat waaw mais sawaay mas ngaa dem maatam billaahi mais falaa aña démb tawaa ji ndekete yoo génnu ngor mais génnu ngor mu watte falaa aña démb maatam mais démb tàngoor wi xaali mu ñu wan démb saa yi ku ma ne woon dinaa fa génn lii ci tàngoor duma ko gëm ndekete yoo waa ji day expliquer suñu boroom ne boobu bu garaaw la am na beneen mooy nga fekk alalu jàmbur wala loo xam ne yow litige la entre yéen nga wat ne yow lii yaa ko moom te leer na ne lay sa mbokk ko moom mais nga bëgg koo nangu ci moom nga wat comme que ñëw na moom amul preuve amul preuve bu mu bu mën a indi yow nga wat ne wallahi sama kër sama terrain ëppoon na fii gis nga ci kàdd gee fa la yemoon ndekete yoo leer na la yow kàdd gële bokku ci kàdd gi alalu këli la mais nga ne foofu la yemoon ba ñu jël boole ko jox la ko suñu boro yonent mi aleyhi salaatu ne nag ku def loolu li yaqtatiba li yaqtatia biha maala ngir mu dog ci alal jël ci alalu jàmm laqiya llaha nit kooku dina dajeeg boroomam wa huwa alayhi ghadban waaw boroomam daal di koy mere waaw loolu mu ngi ci boo demee ci ñaari saxiix xadiis bi mu ngi ci seydna Ash'as radiyallahu anhu ah, ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi génne àddina bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dafa dafa murtadoon waaw moo dafa génnoon ci diine ji xam nga temps yooyu moo doon tendance génn ci diine ji moo doon tendance mooy génn ci lislaam moo doon tendance la gaay ci kaw kaw yi <laughs> ñi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne mbir yi affaire politique la quoi ñii ne dootuñu joxe ci zakat fama baalu Abu Bakrin waaye yow fama baalu Abi Bakrin yenn am dara lañ ko dul jox ñii moom moom ñun waxuma lay zakat sax ne dañoo génn ñun ñun génn nañ ci diine ji quoi gaa yooyu nag bi looyu xewee waa Kinda ña ca murtad doon moom mii ci la woon nga ne ma mais kon lu tax nga koy boole ci saxaaba yi lu tax ngay def tarjama yow yaa ne woon yow définition saxaaba yàgg na c'était en 2014 on est on est le 30 le 30 out 2018 31 août vendredi 31 août 2018 waaye fekk kii kii nañu ah fàttaliku nañu boobu ba ñuy gis introduction saxaaba yi ne képp koo xam ne chart nekk saxaaba bokk na ci mooy nga faatoo ngëm yàlla yow kii nga ne daa murtad nga ko ciy boole ma ne la bul fël gémmeñu gémmuñu yoro te xamagoo lu yoro di di di di wëlis pare gu ma de dafa murtad doon tekkiwul ne ci la faatoo dafa murtad doon léegi nag na Siddiq ci gàttal daal di koy biñ ko jàppee ñun di ko waaw na Siddiq moo ko dugalaat ne ko acca waaw mu daal ndax dañ koo kii muy jéem a bañ dañ leen a jàpp mu jëlal ñoom waa kin dañu ci kii woon ci xare yu ñu jàpp leen mu ne moom mu laaj ne gars yi nañu nañu mettre en sécurité mbooloo mi mu àndaloon quoi mais moom jëlalul boppam ñu indi ko ñu indi ko ci Seydina Siddiq waaw léegi nag ah biñ ko indee Seydina Siddiq daal di koy forcer kii ko mu duggaat ci diine ji waaw wax ak moom ba mu duggaat ci diine ji léegi nag mu ne ko ndax dañ ne ko mais dañ lay faata ah. waaw dañu lay faat inna qaatiluka la amaana lak ndax yow ab ñaanoo sax ngir ñu sécuriser la nga ñaanal ñépp bàyyi sa bopp yow dañ lay faat léegi nag mu ne ah kon nag yaa Abaa kon nag euh, defal ma njekk defal ma njekk bu ko defee man Euh, ma tuub mu daal di koy defal waaw mu daal di koy defal daal di koy may ki nga xam ne mooy sœuram waaw wa zawwajahu uxta muy doomu Farwa bint Abi Quhaafa la ko may mais loolu nga ne mais Abu Quhaafa mu nga fa woon <laughs> moo tax boroom kitaabul amwaal abu ubayda mu ne fa la'alla abaaha fawwada nikaaha ila abi bakr ne amaana baayam moo jëloon mbir yi teg ko ci loxoy abu bakr seyna abu bakr ne ko daal sa sa la waaye maa ngi fii di dund waaye bàyyi naa ko ak yow yow daal yaay tuteuram ci wàllu may ak yooyu loo comme niñ koy gisee am na paa xam ne fii boobu demee seen kër di ñaan ñoom duñu kii ah, fekk ñu am doom ju góor ju mag yoo xam ne kilifa la mais moom lañuy bàyyee lépp ah. voilà waaw Seydina Abu Bakar kon daal di koy libéré bi mu tuubee may ko sëram waaw léegi nag dund na nag moom Seydina al al Ash'ath ibn Qays am nañu ne bés bi nga xam ne nag ci la génn àndoon ak Seydina Ali ci xare yi mu doon def waaw mooy ci waa ci Seydina Ali la àndaloon ci fin mooy ci xilaafa Seydina Ali ah, mu ngi génn àddina nag am nañu ne moom mu ngi génn àddina ci année bi Seydina Ali génn àddina waaw waaw moom mii muy fële ca Iraq doomam doomam ju jigéen Seydina Al Hasan na ko denc ibn Ali ibn Abi Talib waaw moo tax bi nga xam ne ci la génn àddina la quarante la génn àddina waaw quarante kii quarante jours après Seydina Ali ibn Abi Taalib la quarante après gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam après faatoog Seydina Ali ibn Abi Taalib ki nga xam ne moo ko toppatoo mooy Seydina al Hasan waaw bi mu génnee àddina seydna alxasan ibn ali dafa ñëw ne nañ ko nañ ko sang ak kaafuur comme ni ñuy sangi niiw rek loolu gisoon nañ ko waaw waaw daal di koy toppatoo kon fa la génne àddina foofu la ca kuufa waaw seydina alxasan moo ko toppatoo te moo ko jullee sibt rasulillahi alayhi salaatu wassalaam kon kooku mooy Seydina al Seydina al-Ash'ath ibn kon dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañu murtad doon dugaat ci diine ji waaw wa shartuhu al ala diini walaw taxallala riddata wal jinna raaw waaw shartu nekk saxaaba du gëm yonent mi aleyhi salaatu dajeek moom jataay moom kese gëm ko waaye mooy dañ cay faatu waaw mu ne même bu dee ni kooku dafa taxallala entre temps nekkoon na murtad entre temps duggaat ci lislaam kooku min as-saxaaba comme al-Ash'ath ibn Qays kon foofu la génn àddina ci al-Kuufa ci sanata arbain quarante Seydina Ali amirul mu'miniin ci kos jullee di doomam di Seydina al-Hasan ibnu ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anil jamii wa anna bihim wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahum wa mawaahum bon léegi nag parce que affaire yi buñ naree gis bon parce que heure bi jeex na di euh, xool nañ gis Taariq ibn Abdillah Taariq ibn Abdillah bu ko defee dañ koy gaawal waaw xaj-xajal ko fi rek dañu ko fi fexe xaj-xajal ndax lool daal gis naa ne mooy li nga xamante ne nii moo fi sës lii ma xool Taariq ibn Abdillah ak délégation bi nga xamante ne nii ci lañu ñëw ah ñoom im Taariq kon beneen délégation bi Taariq ibn Abdillah al-Muhaaribi Taariq boo demee ci ci euh, euh, euh, boroom Euh, euh, euh, nan la tudd al imaam ibnu al qayyim al imaam ibnu al qayyim raxmatullaahi alayhi ci téereem bi azzaad ci azzaad mu ne faslun fi quduumi taariq ibn abdillah wa qawmihi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Euh, lii nag boo demee ci Dalaa'ilun Nubuwwa mënoon nañu jël direct riwaay imaam al-Bayhaqi bi waaw mën nañ ko liir ci waaye mën nañ ko liir ci fi nga xamante ne mooy euh, euh, azad bu al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi mu ne faslun fi quduumi Taariq ibn Abdillah wa qawmi ala rasulillah mu ne bunta ngi ci dëgmal gum dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu ak ay ñoñam al imaam kon al bayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi <coughs> moo ko solo ah. léegi man huwa taariq ibn abdillah d'abord moo doon taariq Taariq ibn Abdillah al-Muhaaribi hmm? moom mii Taariq ibn Abdillah mas nañoo dégg mas nañoo gis ay mbiram ma ne ma aawi ah bon ça ça doit lu yàgg ma ne la waaw lu yàgg la xoola nettali imaam al-Bayhaqi bi ay wane ñu ñëw bu ko defee ñu gis li nga xamante ne mooy wafd bi sa e, e, e, aljaamiu jaamiu ibn Shaddaad jaamiu ibn Shaddaad dane haddathanii rajulun yuqaalu lahu Taariq ibn Abdillah dane benn nit benn waaye bu ñu naan Taariq ibn Abdillah moo dinañ la wax léegi léegi mais attends yow sa càllali bii moom fan la ne ñu ne la al imaam al Haakim an-Naysaabuuri moo ko te imaam ibn Isaaq daal dina koy solo boo demee ci al def taxriiju euh, azzaat ñu ne wa sanaduhu qaabilun lit-tahsiin waaw ñu ne càllaleem nangu na mu nekk xasan ñu xasanal ko te imaam al bi mu ko soloowee da ko wéral al-imaamu Dahabiyu rahmatullahi alayhi daal di ciy ànd ak moom Taariq ibn Abdullah mii dane parce que moom moo nettali woon dane ko déglu nettali bi rek di nga ko fàttale ko bu ma ko wax koy fàttale ko mu ne man damaa taxaw ci marché foiru zil majaz bi suuqil majaz zil majaz yaa ngi fàttali bokk na ci foiru Makka yu mag yi mu ne dama faa nekk id aqbala rajulun alayhi xulla xub jubbatun wa huwa ya ayyuha an-nas qulu la ilaha illa allah nee na ma dégg benn waay bu naan mais yéen a ayyuhan naas yéen nit ñi xuulu wax leen nee mu ngi sol benn burda la sol nii naan yéen nit ñi wax leen laa ilaha illa allah wax leen laa ilaha illa allah nit ñi tuflixu bu ngeen koy wax di texe wax leen ko rek texe waaw man qaala laa ilaha illa daxalal janna wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq ala raxmi an fi abi dar loolu la yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Abu Dar xadiis boo demee ci kitaabul imaan ni sahih al imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an rahmatullahi alayhi indi na ko foofule mu ne <laughs> yonent bi alei dane ku ne laa ilaha illa allah daxalal ku wax laa ilaha illa allah rek nga aljanna s seyna Abu Dharr ne yonent bi alei saatu wa in zana wa in saraq mais bu dee ne waa ji ne laa ilaaha illallah qad zana wa saraq même bu dee dafa sàcc dafa njaaloona euh, sàcc na njaaloona wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq mu ko même Seydina Abu Dhar ne yonent ma lay sàcc mais même bu dee dafa dafa njaaloo te yonent ma saam ne ko waaw wa in zana wa in sarq waaw même bu dee ne njaaloo na na mu répété waat ko tax affaire bi da koo yëm quoi mais wa in zana wa in sarq mu ne ko wa in zana wa in sarq ah mbir mi jaaxal mu mu ñetteel mu ne ko ala neexul abu dhar <laughs> waaw jaaxal na ko malgré abu dhar moom it muy daw ci mbedd <laughs> di daw naan ala raghmi an fi abi dar ala raghmi an fi abi dar di daw <laughs> voilà nee na man Taariq ibn Abdillah maa ngi dégg man nag xaw ma dama ñëw Quraysh daal laa ñëw Makka foire Zul Majaz laa ñëwoon dégg fa ku gis ku sol yére yu rafet ab burda naan yéen nit ñi wax leen laa ilaha illallah ngeen texe mu ne am benn góor bu ko boo xam ne moo koy topp nekk ci ginnaawam di ko xaañi xeer naan yaa ay naasu laa tusaddiquhu fa innahu kaddaab wal iyaadu billaah nee na am benn góor bu nekk ci gannaawam di ko xaañi xeer keneen ku nekk ci gannaawu ki doon wax yéen nit ñi tu nee neen laa ilaaha illallaah ngeen ngeen ngeen texe am ku nekk ca gannaawam di ko xaaj naan yéen nit ñi bu leen ko dëggal kii nii mooy li mu wax du noonu waaw fa qultu nee na ma ne mais man hada ma ne mais kii di xaañ kii di wax nii taxaw di wax ak nit ñi moom muy xaañ mu koy xaañ mooy kan ñu ne ko kii di wax hada ghulamun min bani hashim alladhi yazamu annahu rasulullah gars yi ñoo mën a tuutalaate ñu naan hada ghulamun kii ab jeune la kii nii mooy ngone benn ngone la rek ñoom du juuñ ci woon comme bu bu bu bu boroom xam-xam yi naan shaabak yooyu ah, ak ay ghulaam ak comme le Seydina Muusaa waxoon ca Isra wal Mi'raj jamais lool de ah non ñoom pour tuutal la kalimatu tahqiir la voilà mu ñu ne ko <laughs> ñu ne ko kii de ab jeune la benn booy la de bu bu bu bu boo xam ne ci waa Banu Haashim la bokk moom de nee na nee la qultu neen taarix ma ne leen mais mais man hada alladhi yaf'alu bihi hada mais kii ko xaañi xeer nag moom mooy kat ñu ne ma kii hada ammuhu Abdul Uzza kii nii mooy mooy bàyyi xam frère u baayam la grand frère baayam la ni ngay gis nii mooy Abdul Uzza di jaamu al Uzza mooy lii gisoon nañ ko jamono jooj ba ñuy gis yonent bi alayhi salaatu salaam yu metti ya ko doon dal waa Makka mu leen di woo abu jë abu lë nekk ca gannaaw di ko xaañi xeer naan gaa yi bu ñëwee ci foire fu ne mu koy topp di ko xaañi xeer naan bu leen ko dëggal ndax waxul dëgg wal iyaadu billah wal iyaadu billah bañ ci jaaree sax wal iyaadu billah ah mu ne nag falamma aslama an-naas wajaroo xarajna min ar-rabada nuriidul madina nee na nag bi nit ñi gàddaayee bi nit ñi gàddaayee ba nit ñi gëmee gàddaay mooy ci ci kii lay wax ci côté yii la ay l'an neuf après fathu Makka mu ne ma génn ñu génn dem Rabada mooy benn dëkk la boo xam mooy village ba Abu Zar mi ñu doon wax sànq waaw <laughs> ndaw ndaw ndaw dëppaale ak coïncidence goo xam ne du coïncidence fa borom bi mooy noonu la de aw ah, Seydina Abu Dar mi ñu doon sànk loolu la woon voilà mooy rabada la génne àddina foofale ca biti Medina ca village mu ne ñu dem foofu nag soxla woon dañoo demoon ngir uti tàndarma Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne biñ ñëwee nag ba jege miiru Medina yeeg seen seen seen seen seen seen kii tool yi tool yi toolu Medina yi ak seen tàndarma yi ñu ne mais ñun de moom bu ñu wàccoon fii hein ah bu ñu wàccoon fii sol yeneen yére yu wuteeg suñu yére yi nga xamante ne poussière na nee na biñ newee noonu rek fa idaa rajulun fii timrayni lahu ñu gis benn waay boo xam ne benn góor daal lañ jekki rek gis mu ngi sol ñaari yére yu rafet ñaari burdo yu rafet la sallama mu ñëw nuyu ñu wa qaala min ayna aqbala al qawm mu ne mais d'où vient cette euh, d'où vient vous d'où d'où venez vous d'où venez-vous yéen fu ngeen jóge min ayna aqbala al qawm ana fan la nit ñiy jóge xul naa ñu ne ko min rabada ñun de rabada lañ lañ lañ lañ quitté léegi ba agsi nii ci toolu Médina yi nii ñu ne ko mais mu ne leen ayna turidun ana fan ngeen bëgg a dem xul naa nuridu hadhihi al madina ñu ne madina gii nga xam ne agsi nañ ci seen tool yi fa lañ bëgg a dem mu ne leen lan mooy seen aajo lu leen tax a jóg mu ne xanaa ut ci tàndar may Médina yi ñooñu feen di waaw mu ne ñu ngi àndaloo nag yarhamukallah ànd ñu ne ñu ngi àndaloo nag benn femme boo xam ne ci convoi bi la bokkoon mu ngi yoroon nag ñu nee na ñu ngi yoroon ñun benn gëléem goo xam ne gu xonq la boo xam ne dañ ko dañ ko màndargaloon waaw léegi euh, góor googu ne ki ñu dajeel mu ne leen mais seen gëléem gi moom dangeen koy jaayam ñu ne ko waaw mu ne leen ñaata ñu wax ko ci nombre de cent ne ko ne ko tel nom tel tel kii quantité sangam ci kiiwu tàndarma lañ koy jaaye ci cent tàndarma nee na ñu wax ko njëg gi après mu ne après waxul dara après mu jël mu jàpp kii bi nu mu tudd goj gi kii bi nu mu tudd waaw euh, moor bi mooy fi ñu takk kii bi eh, géléem gi ñu ko takk ci baat bi wala ci bakkan bi après téye di dem yóbbu ko après mu dem nee na muy ñu yekk mooy dem di dem di dem di dem ba gisatuñu ko quoi ndax tool yi gisatu dem na ba gisatuñ ko ñu ne mais ñun <laughs> mais ñun li ñu def wóor na ñun maa beex naa jamala naa mi man naa refa ah. mais ñun suñu suñu suñu gëléem gi ki ñu ko jaay xamuñu ko en plus mais ñun jëluñu suñu njëg gi dañ koo jaay te moom non seulement xamuñu ko ba pare moom dem na mais nee na bi ñuy interroger wu di wax lool ndaw si bokkoon ci convoi wu ne leen wallahi ne leen nag maa ngi waat ci yàlla laqad ra'aytu rajulan ka anna wajhahu shiqqatul qamar laylatal badri ana sama ni samani ko ndaw si ne leen waat naa ci yàlla ne man de góor gi ma gis mooy ki ñu fi dikkal léegi ba jël gëléem gi wax waxaale moom jënd ko dem saamu mu joxe njëg gi mais bu leen am lu ngeen di tiit ak lu ngeen di ragal mooy man de seetlu naa ci xar gis naa xar kanamam gi min mel ni dogu weer mooy dafa leer nañ mel ni weer wu mat woo xam ne quatorze jàpp quatorze quinze treize quatorze quinze ci weer bu nekkee pleine lune xar kanamam gi loolu la may jox man nag ndaw si man seen mbokk man maa leen garantie njëgu gëléem gi bu leen fayul man maa koy fay xam naa ne moom dina leen fay ndax koo ki ma gis kooku moom moom nekkul koo xam ne ab la wala kuy naxaate la wala kuy jël alalu jàmbur dem saa mu fay non non bu lool naree am ma maa leen garanti lool man ndaw si waaw <laughs> ah. moo tax ah nee na noon ci riwaay imaam ibn Ishaq bi mu ne ñu jekki benn waay ñëw ne man de ne ana rasulu rasulullah ilaykum hada tamrukum fakulu washbi'u waktalu wastawhu nee na dañ biñ nekkee noonu rek am benn waay bu jógee na li ñëw ne man maay ndawu ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam seen tàndar maa ngi nii lekk leen ba suur natt leen te matal waaw matalu leen mooy na mat xool leen ndax mat na am déet sàkku leen na mat nee na ñu jàpp ci tàndar ma ji xam lépp mat na baax na ñu lekk ci ba daal di tapéese ci mbir yi def suñuy kii suñuy suñuy yóbbal ak yooyu waaw nee na ginnaaw gi nag ñu dugg mi bi ñu duggalee bi ñu duggee fa daxal na al masjida fa idaa huwa qa'imun ala al minbar yaxtubu an-naas nee na ñu dem fekk ki ñu doon wax ki ñu fekkoon ci biti ki jëloon suñu gëléem gi ñu fi gis ko ci kaw minbar bi ñu ne xam nga kee wax na leen maay ndaw ndaw yàlla li kon ñu ne ah kon kon kon kon kon yonent sallallahu alayhi wasallam la woon moo tax femmes yi foofu ñoo fi tane góor ñu bari mooy ñoom bon ñoom bon da gis ne ñoom loolu la leen yàlla mooñe en tout cas ñu bari ci ñoom mooy ni ñu amee ak seetlu bari na góor ñoo xam ne amuñu seetlu googu femme moom gis nga bu duggoon ci kër nii <laughs> li ma leen di tooñe de photographie fépp mooy fii mu ne mooy kii visuel lañ baax daanaka moo tax doo dégg seen xew yi waa borom ndoket buñ nee borom ndoket bi rek daanaka ñoom ñépp xam ki ñu doon wax waaw parce que ñoom dañuy ay capteur la yor dañuy seetlu lu bari te dañu dem ba mi ba ba mu ànd ci ñoom fu ñu dugg rek wala ku ñu gis mooy seetlu nañ la bu baax xam nga góor ñu bari meluñ noonu góor ñu bari meluñ noonu. man am na nit ñoo xam ne xam naa leen de mas naa leen a gis mais bés bu ma dajewaat ak ñoom damay hésiter est kii la woon parce que doon duma la seetlu yenn seetlu yi du ma mooy ay ay gi di la xool ak di kii yooyu yu bari yooyu loolu xanaa mu miin la lool wala ñu yàgg lool mooy yàgg naa laa gis mais ku may dóor a gis nii mooy boo moywul man nañu dajewaat ci mbedd bi dama naan kii nii am na fu ma ko mës a gis wala di mu may rappeler dara mais manuma ne fenn laa fii laa ko gisa waaw loolu nag bon defoo lay niru <laughs> ah <laughs> ne deewaa nit ki bu dina foog ne mais sawaay da koy da nga may ignorer alors que du ignorant du da koy ignorer mais da koo xamatul exactement fan la fan nga ko xame woon <laughs> alors que femme femme day seetlu moo tax femme bi nee na man di man xar kanamu ki ma gis mel ni weer kooku du workat maa leen garanti nee nañu dugg si gis ko ci kaw mir ban ci mir mir minbar bi ci jàkke ji muy muy muy xutba i eh, eh. kii mooy suñu waa ji kon waa ji waa ñëwoon naan ñu waaye ndaw yonent bi sallallahu alayhi ndaw yàlla li moo ma tamit mu ngi nii di wax kii moo jëloon suñu gëléem gi fay nañu ba pare nee na ñu ngi ko dégg fekk mu naan tasaddaqu fa inna sadaqata xayrun ko mu naan leen ah saraxeleen ndax saraxekat moo gën ci yéen alyadul ulya xayrun min alyadis sufla ndax loxo bi joxe bi féete kaw di joxe moo gën loxo bi féete suuf di nangu ummaka tàmbaleel sa yaay waa baaka ak sa waajur wu góor wa uxtaka ak sa sœur wa axaaka ak sa frère wa adnaaka adnaaka ak ñu la gën jege topp ñu la gën jege waaw léegi léegi euh, mooy bon yii foog naa masala yi yàggoon nañ ko gis masala yi yàggoon nañ ko gis nit ki buy saraxe fan lay tàmbali lool mooy kii nii dalay leer na kii du boroom kër ki muy wax nii mooy amul amul soxna waaw parce que sa baay sa yaay sa frère sa sœur sa frère loolu moom mooy mooy mooy ne kii ab célibataire la waaw mais sinon bu dee boroom kër ñii muy dundal ñooñu ñoo gën a nekk farata ci ñoom avant keneen ay soxnaam doomam ak ñooñu ñoo gën a nekk farata que ay waajuram bu dee ne ay waajuram moom dundalu leen walla am nañu lu ñu yor waaw waaw kay kon loolu moo ñëw ci délégation bi ak ni ñu ñëwee nga xam ne tàndarmaa leen wëndi woon fa lañ jaare tuub ndax li ñu gis ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy délégation wu taarix ibnu abdillah ay mbokkam ci waa banu muhaarib radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum inchaa allahu taala dañuy yem nii parce que on ne pas continuer léegi kon déewuñu des muy jarir ibn abdillah albajaliyu ak kan seydina tamim addaar yi ak seen délégation euh, loolu mooy seydinaa tamim seydina tamim addaar yi j'espère que bon on va essayer de faire lépp yooyu yëpp ci deux deux heures de temps waaye bu ko jaree ñu gën koo yaatal ndax masalatu dajjaal yi masala moo xamante ne ni daa jar a gina leer leer naññ ba bu la benn caaxaankat fontoo wati ci réew yi waaw wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in